ba bëgg a mu bàyyi ko ne jàngal man du ma jàng doon ma jàngal mu ñettaat ko yoonu jàngal ba mu ñëwee ci nday ko man de damay bëgg a dox defe naa jinne bëgg a jàppale man de su may génn di dox su ma wéetee rek am lu may woo ci jaww ji naa ma jàngal tey nag fekk na ma ci xaaruy raaya na ma jàngal bañ naa ñett na ma ñetti yoon waaw naa ma jàngal de Xadijatu ne ko yow dina jàpp la doo ko dégg mukk laa dina yow yàlla du la toroxal mukk dégg leen ci ko yim ko wax ne moo tax yàlla du ko toroxal ne ko yow da nga jokk ak mbokk da nga ganale gan da dimbale ko am soxla ci dëgg <coughs> te da danga da dimbale da nga loo xam ne lu ñàkk la def kuy def loolu yàlla du ko toroxal te yow yooyu yëpp waroon na ci yow def waaye ñi woon ànd maam man dem ca Waraqata mu Nawfal ñu ñëw ca Waraqata Xadijatu ne Waraqata déggal sa doom mbokk mi Waraqatu laaj bi ne ko looy gis yonent nett li ko baagal Waraqatu ne kawteef lii day ma yàlla mayoon nekk de moom mu mbóot de moo xale wàcc ci waa ji de xelante ma dund ba te nekk waxambaane bés ba nga xamee ne Quraysh ñu ngi koy génne ma rek kon naa nekk ndimbalam de yonent ne ko man ñu génne ma màkk mu ne ko daañu la génne de mu ne ko man mu ne ko wallaahi danañ la génne màkk digg bëccëg kenn du ñëw ci askan melo melo yi nga mel indi li nga indi te bañuñ ko xeex ak moom génne ko de daañu la génne ci digg bëccëg de yàggut moom raxata moom mu dee ba nga xamee nag ne yónni nañu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam xadijatu nag ne ko bu la nee te jàngal ne ko lu may jàng bul wax ne maa bañ ne ko lu may jàng ba yéenante delloo rek Jibril ne jàngal mu ne lu may jàng bismi rabbika wàcc alquran dal di door saar wi jëkk wàcc ci alquran mooy saar wi iqra de yonent ñibbisi ci guddi nag ku bëggoon yàlla di jaamu yàlla di àllam neen te xamul dara ba ko yàlla wàccelee alquran bi nag muy fanaan a jàng nag kenn dootu dégg nga alxuraan ji la ne jàng ci Makka du fi xew mukk mukk mukk lu ne mën naa ko mu ñëw Muhammad waaw lu mooy jàng rek waaye Makka du ñu fi jàng mukk tamit dund ku ne xam na ne maa fi ëpp waxambaane bu Muhammad bëggee jàng fii ci Makka dinaa feesal xuru Makka yëpp ak waxambaane toyom ñu góor ko de yonente sallallahu alayhi wa sallam dégg ko mer lool bu guddee la daa ñëw ca jàkka ja waaye keroog ca takkusaan la ñëw ca jàkka ja doxut ca buntu jàkka ja sax dafay yëg tappaat ba ca péeru ci biir jàkka ja rek dem taxaw sallallahu alayhi di jàng ca kaw Abu Jahl dal di ab aw doj woo xam ne moo ëpp boppam nit ne mi ngi taj si boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba jub yonent rek ne bëppet daw waññeeku xures ne lu xew lu xew Abu Lahab lu xew mu ne wallaay loo fukk weer gëléem loo xam ne ngaamu ko waa nga ca asamaan ngaamu suuf waa ngi tego ci bépp boppam yonent bi moom ma jublu rek ne ma boo koy jegee ma lekk la def yonent ne saaka jibril rek wallaay su ma jegee woon waaw jibril fekk ko yóbbu safara ci àddina def wala ñu gis nit koo xam ne malaaka yi dañ koy gëf yóbbu safara balaa dee rek moom lee lay wax ci saaru iqra fal yadoo naa di yow sa na doon sa baaniyata yàlla ne bu wooyee waxambaane tooyama mi pour song si yonent bi man it ma yebal mbëkk léegi safara yu jël si ko de ah yàlla ne su dayut moom Abu Jaal danaa ko jàppate danaa ko arak de noonu yàlla bi dayut moog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bekkere ba mu ko nërmalee ca xare Badar fa mu doon xeexe si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de Abu Jaal ibnu Isaam moo doon noonu yonent bu mag bi moo firawna am yonent nekk am na firawna wali wu nekk am na firawna <coughs> yonent moom sallallahu alayhi wa <coughs> Abu Jahl ibnu Hisam moo firawna am de moo tax mu ne sama xeet yàlla suturaal na leen sutura soosu ko xotti boo demee safara yàlla nga ca sori xamu leen ne sama firawna ji moo gën a bon firawnay Muusa te firawnay Muusa yàlla yàq na deram ci alquran foo jàng yàlla tudd ko xas ko de te sama firawna ji ko gën a bon te yàlla yi loolu ci moom ngir suturaal sama xeet <coughs> ñu ne ko sa firawna jee gën a bon firawnay Muusa mu ne seet leen ku ci nekk da mujj wax firawnay Muusa ba muy bëgg dee def na laa ilaha illa alladi amana bi banu israila wa ana min almuslimina rek firawna yi yonent bi sallallahu alayhi moom ba nga xamee ne jam nañ ko ba mu wóor ko ne dafay dee daf ne bu ngeen demee nu waxal leen ma yonent bi ne ko àddina kii ma jox gannaaw tey bàyyiwuma ci ku ma ni moom alaxira ku jëm du fa fekk ku ma ni moom de loolu la mujj wax de kooku mooy Abu ibnu Hisam de Buseyri ne taskare Quraysh aw nit ñoo xam ne ñi ngi nekk ak yonent bi sallallahu alayhi muy seen mbokk dëkk ak ñoom ñoom ñu bañ ko te mbëtt yi ak till yi ak kéwél yi ñoom di ko sàkkoo jege ñu de ma ngay junj xisa yoo xam ne xew na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp tawaatur la ci hadis xisay mbëtt ma mooy benn yi boo xam ne ab sàmm la rëbb na mbëttam ci suba rey ko roof xetam ca rendekaay ba mu génn ci gémmiñ mu gàddu ko ci suba ba ngoon jot xam nga ne mbëtt mu ñëw nag seet si yonent sallallahu alayhi wa ba mu ñëwee yonent ne ko yow arabi bi doo jébbalu mu ne ko man ma jébbalu ci yow mu ne ko waaw mu rocc mbëtt ma tëral ne ko feeg mbëtt mi jébbalu ci yow duma jébbalu ci yow de yonent ne ko bu mbëtt mi jébbaloo nag mu ne ko ban ma jébbalu yonent ne yaa zab woo naa la yow mbëtt mi mbëtt ma ne la fekk yaa sayda yaa zeyna man waafal machar wuyu naa la yow taarab ku dikkal pencam yàlla de mu ne ko maay kan mu ne ko yaay yonent yàlla muhammad sallallahu jëkk ak mooy mujj de arab yi wate ku ca baat moom mu ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba loolu amee mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam man dama ñàkk jiit ga ma ne maa ci gën a ñàkk mbëtt mi ñu nga gis moom laa rabboon ca suba su ma ñibbee mooy sama reer xam nga lu may lu may lu ma lekk rek jërëjëf ne saa bay may leen ko ku ne dindi may ko ñu di ko juural bee mu ne xam ngeen lan la lii ngeen may dajaleel soxlaatuma ci dara dara dara dara dama àndoon kii nit ñu diggee ne dañuy rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu yëguñ li xew dama bëgg ngeen bàyyi ma dem xee ñooña bañ génn ci lañ nekkoon lu ko moy mën naa am ñu ñëw ara yonent bi ci diggante rek moo bañ yonent bi sallallahu alayhi ko gën a bëgg ak till till itam benn waaye dafay sàmm ay gàttam till ga ñëw ne ca ceex ab gàtt sàmm ba dab ko ba jot ko nangu gàtt ba de mu ne ko toskare sa man laa yow mu sa kuy moo ku may xaaye gàtt yi bés boo xamee ne yàlla digal na Israafil mu wol bufta ba ñëpp dee wacc fi jur gi bu keroogee bu ma jàppee gàtt dana ko ma koy xaaye de waaja ne o jooba till guy wax ah lii kéemtaan la di mu ne ko till guy wax kay li ko gën a kéemtaan a ngi fi de mu ne ko lu gën a kéemtaan till guy wax mu ne ko seen nga yaari ko yele séq medina yonent yàlla nga fa mooy sa nga woy jëkka woy mujj di woote jëm ci aljanna yaa ngi fii di sàmm say gàtt yëguloo sax ne ko am na loolu koy moo gën a yemu till guy wax mu ne ko ma man su ma demee jébbalu ci yonente boobu man sama gàtt yi rek la am ana ku ma koy samal bu may dellu si te digga ne ko man kay soo doon dem ci yonente di jébbalu ji maa lay samal sa gàtt yi ba ba ngay dellu si de te bu sàmmee gàtt dara leen jot de waaye ne ko sàmmal maa ngi dem dal di ñëw fekk yonente ngi toog ci mbooroo ci saabaam yi mu dal ne ko wax ma lii lislaam yonente wax ko rek mu dal di jébbalu ashhadu an laa ilaaha wax ko ponk yëpp mu daal di ko tàggu nag ne ma ngay dem yonent mooñ ne gaa ñi laaj leen ko ku koy nekk ca gàttam ya de ñu dab ko ne waaw ku lay nekk ci sa gàtt ya mu nettali xisay tëll gi de koo xam ne till sax mi ngi ko gëmee noonu ko juddali ñoom koo gis kéwél it benn waaye dafa jàpp kéwél xeew ko ci suba ba jëngoon jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb te romb ga romb kéwét ga kéwét ga di ko xoo oh, naa ko ay eh, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ne loolu de kaddu bu may xoo te kaddu njaaxal jadd fekk kéwét gi arab yi ba ko xeew moom tëdd di nelaw de mu ne ko dama bëgg nga tinu ma ci kii ma jàpp ci suba la ma jàppoon di wër ak man àll bi yépp bay dellu si man fi ma jàppe woon seen nga doj wale kuntam ma sama doom yaa nga jàpp ña ngay dee xiif man soo maa ngi ŋànk ci sama enaat bi de ñaanal ma ko rek ma dem nampal sama doom yi te dellu si rek mooy rey soog maa rey de yonent ko bu la bàyyee bu la bu ma la mayee buñ la mayee nga dem nampal leen da nga dellu si mu ne waaw naa ko def dal di dem yonent ne arab yi bàyyi ko mu dem lamparaay doomam dana dellu mu ne ko dana dellu mu ne ko waaw mu dem nampak doom ya daal di dellu si jëppalaat arab yi bi de arab yi ba yéemu lool ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ngir yow na dem daal di yeewiti bàyyi ko ci liggéey tëb di kéwél ga lay wax kéwél gee faxe tànk ya waaw di tëb naa naa ko seede naa ne yaay sa nga booy jëkk mooy mujj def génne nañ ko ñoom waa Makka am xunt rek moo ko laq mooy jabalu sawr petax moo ñëw nen ca bunt bi nga xam ne moom la duggee ca xunt ma ku fa ñëw doo defee ne kenn jaar na fa ak ah, goñ lindam yu dowaat yooyu moo ñëw lind bunta bunta xuntuma ngir bañ ku ñëw gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def xure si ñu ngi wut yonent di topp tànk yi di ko xam ni lii tànka Muhammad la lii tànka Babacar la baag si ca doj woo ñu ne fii day fi la fi la fi la fi lañ mujjee gis seen tànk yi boobu tuut ñu ngi ci xunt mi rek foofa la Abubakar ciite moom kii nit ak moom kii nit ne yonent daañu gis rek ñii day ku ci xooloon ay tànkam rek da dañuy gis yonent ne ko bul jàpp loo xam ci ñaari nit ñoo xam ne yàlla moo leen ñetteel rek bul jàpp na ko def benn waaye ne leen xurtu mi yonent bi duggub ci rek garab ak aratu ñëw na sax ci buntu xuntu ma ba sakk buntu ba jargoñ lind na petax nen na fa mu ne bu ñu fi duggoon nen petax mi toj lindi jargoñ yi dana dagg te garab gii sakk bunt bi nag ba bam fii sax Muhammad sax ji Abdul Mutalib sax ji doogul Muhammad de yonent tam koy dégg ne ko waxuloo dëgg de waaye yàlla yàlla li nga wax ñu daal di wàññeeku yàlla seen maxaa leen ci suñu mu nekk foofa ñetti fan pare soo ko génne nag ànd ak Sidina Abubakar ak Amir sàmmab Sidina Abubakar ak Abdullah ibnu Urayqib te bi jëppi leen di wan yoonu Medina ndax yonent boobu mas a génn Makka tukki fenn noonu la gàddaay ren ca Medina sallallahu alayhi wa ba nu xaylata nag ñi nga xam ne ñooy lan saar bañ déggee ne yonent génn na gàddaay fukki fukki fan bët bu set bu xëyee rek oddoo seeni gànnaay rek di gàttandu yonent bi di sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñi ko bañ biñ ko génnee jàmburee ñoom noonu lañ ko tatagale rek ba nga xam ne mu ñëw nag Medina de sallallahu alayhi wa sallam ba mu dikkee Medina fekk nañ kër gu ne lislaam dugg na fa de Medina moom ñëpp a àndandoo rek jébbalu moo tax yonent ne dëkk bu nekk jaasi ko ubbee lu mooy Medina moom alxuraan rek ko ubbi de <clears throat> moo tax gëm yàlla buy am fu muy dëkk Madina la dëkk de fay xëccu di jëm Madina ni nga xam ne ni la jaan di xëccoo dellu ca Muhammada ba ma amee Madina la at la ko yàlla digal gàdda la ko yàlla digal jihaad de sallallahu alayhi muy xebar ay njàngal nag ba caatam ñaareel ma nag ci la xare xare badar de bi nga xam ne xéefar yi dañ doon nelaw ci lañ njëkk a de xare badar ci la lislaam juddoo daanaka ci lañ yëkkatee seen xel waaw ci not yonent bi wala jéem a bañ lislaam ci àddina si de xare badar nag li ko waral mooy Quraysh dañoo xiifoon te xiif mën nga ñàkk yonent leen ñaan yàlla ne yàlla na yàlla def ci ñoom juróom-ñaari ati bekkoor yoo xam ne naati bekkoor yi Yusufa noonu lay mel de ñu bekkoor ba nga xam ne lekk nañ seen xaj ya lekk nañ sax wetañ amatuñ dara luñ lekk nit dafay taxaw ñuy xool defe ne saxata dox digganteem ak morom ma rek ah ñeebar Abu Sufyaan nag dana dem jéggi dajale seen alal yépp jox ko mu dem jéggi ba mu jëkkee bay wàññeeku yonent nelaw géwént yàlla ne ko Abu Sufyaan a ngay wàññeeku jóge saam ak njëggam Quraysh mi Abu a ngay takk xare ca Makka di leen nga tandu si yaari mbooloo yooyu yàlla jox ma la ci benn de mu la yàlla nettali ci lan faal watawaddoona na xayra zaati shawkatin takunu lakum saaba yi nee nañ dajeeg njëgg ma muy alal te àndut gannaay ba nga xamee ne Abu Sufyaan xam na ne yonent na ci nangu njëgg mi mu daldi waaw teggi yoon daldi boyu xaw yoonu ca fes ga daldi raw ak njëgg ma de ba Abu Sufyaan rawee njëgg ma nag yonent na leen yàlla ñaari mbooloo yi na ma ci benn te du nar njëkk mi moom raw na jeex kon nag wàllu gi ñoo fi sës de gi nag mooy junne soldat yu Abu Jahl àndak yoo xam ne ñu ngi gànnaayu waaw amee seen sëfukaay am seen dund bu du jeex bët bu set kenn ci kilifa yi moomee toggal fukki gëdëm lay laj pour rëndali leen ko de nga xam ne junne lañ de wala lu ko manqué junne juróom fukki nit rek lay doon yonente sallallahu alayhi wa sallam daal nañ dañ génn dem ca wàllu gi rek day njëg mi moom rawno ah sidna Omar Muqdad ibn al-Aswad di ko senn ji ba bër ko xamaa ca aw cëppi loo ñu digal loolu la def ñun duñ wax la bani israila waxoon Musa isab anta wa rabbuka faqaatila innaa haahunaa qaa'iduun demal ànd sa borom ngeen xeex ñun xeexuñ ñun duñ la wax loolu ñun demal ànd ak sa borom xeexi ñun ñu ngi ci seen gannaaw ñu itam di xeex rek yonent ne lu ngeen ma wax leen ma pexe wax leen ma pexe lu ngeen wax Saad ibn Ubaada jóg ne ko yonent dafa mel ni ñun ansaaral ñu ngi ko bëgg ñu tontu de ndax muhajirina tontu na ñaari yoon mun naa wax leen moom yonent ne ko yéen tigi laa bëgg ngeen wax mu ne ko sa nit ñi ba bari kon xamaat loo diglee loolu la ñuy def duñ mooy sa ndigal mukk yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di fekk xare jëm Badar pour dañu jëf ak Abu Jahl ak xareem de xareem mooy lan ñetti téeméeri nit ak fukk ñett amuñ ci gànnaay lu mooy juróom-ñetti jaasi amuñ ci fas lu mooy ñaari fas fas Seydina ak yow Miqdaad ñi ci des ñëpp dañuy yàlla amuñ gànnaay yonente génn ngay ñaan naa yow sama borom boo bëggee buñ la jaamooti ci kaw suuf nañ dàq kuré si de suñ dàqee kuré si de lu tuñ la jaamu ci suuf gannaaw day de yow sama borom digoon nga man dimbal andil man dimbal la de yow sama borom gis nga sama saaba yi gis nga leen ñi ngi rafle faddu leen ñi ngi xiif leer leer ñi ngi fandaañu mooy doxal seeni tànkaa muy sax dal yi sol waral leen de ba ñu ñibb si ku nekk nga war fas ma mat fas de ku nekk nga tegale yaari mbubb am ci dund loo xam ne mën la ko jaaxal rek déwén de ñu mànge ko ci xéefari ci badar ba ñëwee ñu mbaaral ko ma nga taxaw rek di ñaan ñaanam googu de ba mu yàgg si na waaw kër ko na di ngay lentul sa borom doy yàlla dina wàcc mukk dina dimbale mu ne ko wax nga dëgg jibli la nga na de ma nga ngëb ci kooku fasam ma nga naa xaysoom wax demi xaysoom mooy tudd fasu jibril xaysoom jiitul ci xare bi jibril nga ànd ak ñaari junne yi malaayika ah yi nga nale mu nga ànd ak junne Israfil la nga ma nga ànd ak junne malakul mawti kii rey ma nga nale ma nga ànd ak junne juróomi junne yi malaaka la yàlla yebal ci xareb Badar ñu ñëw wallu si yonent bi way Quraysh mu ne leen ñëw leen ma wan leen Abu Jahl fii lay daanu suba Matbatu fii lay daanu Saybatu fii lay daanu Walid ibnu Matbata abot buuf du rëy konte leen ñoom kilifa Makka yépp ne ñoom ñépp ci ne suba fii ngay dee de dellu saa ci mbaaram di ñaan yàlla ah Quraysh dal di ñëw ak seen fukkare mu réeg seen rëydu càkkarle xare bi yonent bi sallallahu alayhi saa lañ leen daq de rey ci ñoom juróom-ñaar fukk yoo xam ne yonent na ne gënu ci kenn lu may yonent gi rek la leen gëne waaye gënu leen ci juddu de jàpp juróom-ñaar fukk na ne gënul ci kenn lu may yonent gi la leen gën a def juróom-ñaar fukk ñuñ jàpp di ci doy seede abbas ibnu abdul mutalib bàyyam ci la bokkoon ak nadr ibnu haari abdul mutalib ba nga xamee ne loolu am na nag fi yonent sampare ab sàmm jóge ca xareb Quraysh ñëw fekk saaba yonent yaa ngi toog yonent moom a ngi julli saaba yi ne ko waaw xare bi jóge Makka bari nañ sam ba ne ko bari nañ ba deeke ñu dóor ko ba mu bëgg a dee mu ne waaye bariwuñ ñu bàyyi ko ba mu ñu ne ko wax ñu dëgg nag loo ne ah bari nañ de ñu dóor mu ne bariwuñ ñu bàyyi ba yonent ma ne leen yéen yéen a ngi waaj laaj waaj yi su leen waxee dëgg ngeen dóor ko su leen waxee fen nag ngeen sa koo bàyyi lim leen wax bari nañ mooy dëgg de ne ko lu ñuy ndawaloo bët bu set mu ne ko fukki gëlëm de yonent ne leen ginne lañ ginne lañ wala juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk de foofu lañ toll waaye kilifa màkka yépp a nga ca xot batu xay ind say batu wala noot bata ñooy ñooy njiiti xorosi abol boobu turée nga ca ubay ibnu xalaf umayat ibnu xalaf suwayd ibnu amrin abbas ibnu abdul mutalib mu nabbihu ab nu bayhu ña nga ca ba yonentu laaj ñoo ñëpp ci ne yonentu laaj la ne xare bi abbas ibnu abdul mutalib yi ngi ci ne ko waaw mu ne xot ba te ñëw na ñu ne ko xot ba te ñëw na mu ne saybatu ñu ne saybatu ñëw na mu ne walid ñu ne ko walid ñëw na abul buxturi ñëw na Zuhayr ibn Amr mu ne ñëw na mu ne mun a béyoog nu béyu ñëw nañ mu ne ñëw nañ Nadir ibn Haris ibn Abdul ñëw na ñu ne ñu mu ne ñëw nañ de yonent ne haati makkatu rahmatkum bi afdali kabidiha makka sànni na leen yëpp kenn desut makka ñëpp ñëw nañ de ba nga xamee ne am na fa ñuy sangooyee atbatu ak saybatu walid ibnu atbata dal di ñëw taxaw tiim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne albirasa kuy suñ kam na ak ñun de noonu la yaaram de xeexe kenn du bett ni rek songo ko ay xaleel ci lansaar ne da leen dab ne leen ñun ñoo xeex seeg yéen de Muaz ak Uwaysa ak Muaz ibnu Hafra doomi Hafra yooyu dal di ñëw dab leen de mu ne leen yéene ñaan ñu ne ay waxambaane lañ ñu bokk ci Ansaar mu ne kufun wala ay naa leen geen waaye ñun wutuñu leen de ñu dee suñu doom bàyyee dañuy wut ñoom lañ bëgg a giseet ñoom lañ bëgg a xeexat de ñu ñëw wax ko yonentu yonent dëgg di gor yonent ne wax na dëgg wax nañ dëgg ay na xam ko fii ibn Abdul Hamza daf ne maa ngi ana Abu Ubayda ibn Haaris ibn Abdul Muttalib Abu Ubayda ne maa ngi ana Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ne maa ngi mu ne ko xam ngeen ne ñooñu yéen dañuy xoore génn leen fekk leen ñu daal di génn fekk leen Sidina moom xool xam rek rey na waayam ña ba def ko ñetti tilde Hamsatu noonu Abu Ubayda ibn Haaris ibn Abdul Muttalib nan moom booba màggee na tuuti moom jaaseem ak jaase yi noon noonam ba puute mu daanu ñu dagg tànk ba naa ko def sidina Ali ak sidina Amsatu waññeeku ñoom sottal nañ ca seen ñañ doon léewoon ñu ñëw jekkali waaye Abu Baydata ja xenu Abu Baydata nag indi ko tëral fi kanam yonente sallallahu alayhi wa tànkam dagg na def mu ngi naa su Abu Taalib doon dund tey dana xam ne maa ko gën a xëy ca baytam ba mu waxoon de Abu Taalib mbokk lay sa dajee di fexe fexeel yonent te ne Abu Taalib feegoo ci yonent sallallahu alayhi wa sallam duñ bàyyi di ko noonu waaye moom mooy seen mag mooy seen kilifa jotewuñu moom dara na bàyyi moo mat rek Abu Taalib naa wa nuslimoo hatta nustarra hawlahu wa nasanaan ab naayi naa wal xalaayi ne duñ jébbale yonent bi mukk lu may dañoo xeex bañ nërmal ñu ci suuf ñu dee ñu fàtte suñuy njabar fàtte suñuy doom booba la ñuy soog a bàyyi yonent bi rek Abu Ubayda ne Abu Taalib baytam boobu moo ko way waaye maa ko ci gën de man maa ko def rek ñooñu ñooy ñi jëkk a layoo pencam yàlla ndax pencam yàlla deret yi lañ fay jëkkaate ku rey nit Sidina Aliyu ak Hamsatu ak Abu Ubaydata ak xot ba toog sëy ba mu xot ba tëdd yi daal di wàcc nag di <coughs> sareex ci biir xéefar yi da gàddu sa jaas yi jug xéefar rek fekk mu daanu bu yàgg de ñoom xéefar yi sax nangu nañ ne ñeneen nan ñoo doon xeex ñoom ñu dul saaba yi rek de Abu Jaal nag هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من ضمير لا يصلي وسلم دائما أبدا ما لعينيك إن قلت اكفف أمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يمين لا يصلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب ولا يصلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير لولا الهوى لم تريق دما ولا تلل ولا عرقت لذكر البان والعالمين لا يصلي وسلم دائما أبدا فكيف تنكر حبا بعدما شهد بي عليك ودور الدم والسقم ولا يصلي وسلم دائما أبدا وأثبت الوجد خطي عبرة وضم مثل الباري على خدك ولا عنمي ولا يصلي وسلم دائما أبدا عم سرع طيف من أوى فعرقني والحب يعترض للذات بالللم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق مولاي في الهوى المدري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تتكى علي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داعي بمنحسم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عطني الصلاة لكن لست أسمع إن المحب عني مازال ذي السمم ولا صل وسلم دائما أبدا تامت نصير شيبي في عذر وشيب أبعد في نصر عن التوعي إن أمارتي بسوء ما تعذر من جالها بالنذير الشيب والعرم ولا يصلي وسلم دائما على حبيبك الخير ولا عدد من الفعل الجميل قراءة ضيف علم براسي غير محتشم ولا يصلي وسلم دائما كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماع من غايتها كما يرد جماع الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير رفعا وعازر أن تولى